wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'd fa inna asdaqa alhadiisi kitaabullahi azza wa jalla wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaalatan wa kulla dalaalatin fin naar aadani llahu wa iyaakum min annaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant sunu Boroom tabaaraka wa ko dimbali ko dellu si waar ci sunu waxtaanu fajar xam naa tey jii moom fajar gi xaw naa xaw naa arrière lool wala avancé lool ngir ay ngànt yoo xam ne moom moo ko waraloon nasalullah alaafiya wa nasalullah min fadli ñi ngi ba tey ji dellu si waar téere bi ñu bokk te moo di fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi li abi Muhammad Abdillah ibn abi Zaydin al-Qayrawaani al-Maaliki alayhi rahmatullahi sunu borom tabaaraka wa ta'ala ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax tey mooy sunu fukkeelu jotaay ba tey di continuer rek ci li nga xam ne muallif bi alayhi rahmatullahi ta'ala indi woon na ko ci introduction bi euh, ma na sax tey ji mënees na koo jeexal waaye xam naa suba lay doon ndax dafa am masala bu am solo bu mu tudd te mooy tàqalikoo gi nga xam ne xeer wi tàqalikoo nañ ko mu jàng xadiis bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam te moo di démb lañ doon jàng rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne euh, ku ci dundam gudd dana gis jiyoo goo xam ne gu bëree bëri la loolu ma doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko xibaare te moom mi nga xam ne moo xibaare mbir mi ay waxam amul lenn luñ ci jeexi jaaxal parce que ponk yi wane ne bu xibaaree ñu jël ko jëmm bu xibaaree dañ ko war a jël ponk yi wane lu mel dafa daje ci moom te di xam-xam ak leeral ak dëggu ak laaya biir te ñëpp xam nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallama a'lamul ummati wa asdaqul ummati wa abyanul ummati wa ansaxul umma bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu alayhi salaatu wasalaam moo xibaare ci ne ku ci dund dara gis juyoo gu baree bare bari te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp teg nañ ci seen bët muy juyoo goo xam ne kenn mënu koo sikki sàkk kenn mënu koo wetti yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ne ku ci dundam gudd dana gis juyoo goo xam ne gu baree baree la juyoo ci pas-pas moo tax bi mu allif bi jugee ci loolu rek dafa indi ñoo xam ne ñoo ñi njëkk a juyoo ci xeet bi te bokk nekk ci ay jullit wala ci lañ bokk bokk mu di alxawaarij wala jàngale ci ne tàqalikoo yi ci ñoom la tàmbalee Eh, ñoom ñooy aslul aslul iftiraq aslul iftiraq moo di alxawaarij ñoom ñi nga xam ne dañoo génn danañ ci ñëw insha allah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ji yoogoo gi nga xam ne mi ngi am lan moo ko waral ci doomu aadama yi ci wàllu pas-pas mooy tàqalikoo giñ tàqalikoo ak njubam sallallahu alayhi wa sallam kenn ko nekk sukkandiku ci lenn bàyyi leneen la ca des ñii sos seeni tariqa ñii sos seeni pas-pas ñii sos méthode ay doxalin ci yaamu sunu borom tabaaraka wa taala ba noppi di ci xëcc nit ñi naan liñ nekk mooy dëgg am na ñoo xam ne sax dañuy weesu foofu yëpp dalaan suñ tariqa bi ku ci sukkandikuwut kooku yéefar nga boo dee sawara nga jëm wala ku ci nekkoon génnaar ci boo dee sawara nga jëm loolu dëgër fit fit ko kaw xam nga ku mën a ku mën a yegg foofu ci biddaa ci biddaa ku mën a yegg foofu ci biddaa ba jàpp ne biddaam ji léegi mooy dëgg dëgg ak neen ci moom lañ koy natt kooku la chaque ci ne Eh, nga koy woo naan ko ñëwal topp sunna loola moom mu lay wuyu luñ sori lu soree sori la lu dul ko yàlla yërëm kon tàqaliko googu ci wàllu xeet ci wàllu pas-pas boog ci wàllu diine kenn ku nekk wax ne li ma nekk mooy dëgg te kenn nekku ci dëgg itam nag parce que dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ana maa ana alayhi wa asxaabi nee na dëgg mooy li ma nekk maag samay àndandoo jamono ji dund li nekk maag samay àndandoo loolu mooy dëgg loolu mooy sunna mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tàqalikoo nag la shakka ci ne e, ca jamonoy saxaaba ya la commencé woon suba danaa ci gën a def ak leeral xawaarij yi ginnaaw démb bi moo ko leerale ñoom ñoo njëkk a tàqalikoo génn ci mboolem jullit ñi yéefarloo leen yéefarloo Ali ibn Abi Talib yéefarloo Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma yéefarloo Abu Musa al-Ash'ari Amr ibn al-As yéefarloo ashaabul يعني الحكم الحكمين وقضية التحكيم أصحاب قضية بالتحكيم ومن رضي ومن رضي بالتحكيم yéefar loolu ñoom ñëpp génn nag ci jullit ñi ci seen jaas yi seen gànnaay di xeex ak ñoom yor yeneen i pas-pas yoo xam ne jullit ñi fasuñ ko jàpp ne ku def bàkkaar bu mag kooku génn nga lislaam aa ku def bàkkaar bu mag kooku génn nga lislaam al imaanu juz'un la yat maanaam kullun la yatajazza fa idha dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu ngam yàlla moom benn lu ne ñum la rek loo xam ne mënut nekk ay pàcc pàcc ku ci def lenn loo xam ne lu koy wàññi la génn nga génn nga ci lislaam doon lu garaaw a garaaw loo xam ne la chak ci ne eh, ak réer féetewu ko kaw yéefarloo yéefarloo ñi nga xam ne jàpp ne ñoom fudul fa nekk rek ku fa nekk ci ci ci suufus kéefër ci nga nekk ku fa nekk rek ci suufus kéefër ci nga nekk jàpp na itam képp bépp buur boo xamee ne dafa def naka suubul noonu maanaam koo xam ne ci buur la bokk bokk ci bokk ci ñi nga xamee ne ñoo ñi njiite bu defee toggoo bàkkaar bu mag rek kooku xalaas dafa war ñu génn ci moom loo ak moom muy fitna yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni mu ko waxee woon rek dinañ ci ñëw euh, waaye nag la shakk ci ne yonent bi xibaar la bu mu xibaare woon mu'tazila yi génn ñoom itam jàpp ne itam ko def bàkkaar bu mag génn nga ci lislaam bu subaa gën a leer insha allah waaye duggoo ci kéefër fa anta fi manzilatin benn manzilatayn doo doo doo jullit doo doo yéefër fii ci àdduna <laughs> soo tuubut bu faatu nag bu amal qiyaamee da ngay sax sawara comme ni ko xawaari yi waxee wal iyaazu billah noonu la tàqalikoo bi commencé di amee comme ni ko mu allif bi leerale ci ginnaaw bi nga xamee ne si ni indi na loolu yi nga xam ne indi na ko mooy bi mu jàllee ci xadis boobu kon tàqalikoo gi am na kenn ku nekk jàpp li nekk mooy dëgg jax mi yee ñëw weddi li nga xamee ne moo di sunu yàlla tur yàlla ki melakaanam al mu'tazila ñëw di weddi melakaan yàlla ash'ari yi ñëw di am yu ñuy weddi am yu ñuy saxal ci usulu diin rawatina leen ci melakaan yi buñ ko buñ ko weddi wi itam dañ koy jéem a taawil mooy ay tàqalikoo ci biir xeet wi su fiyanke yi ñëw ñoom itam kazalika jàpp ne seen yàlla seen seen wali seen kilifa yi nem ay wali yi lañ ñoom ñëpp sax àgg nañ ci martaba boo xam ne sax mën nañoo kawe yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ku ñuy wax xaafizu Tirmidi al-xaafizu Tirmidi boo ko tak boo ko tak euh, saaxibul jaami' moom day wax ne kama an kama anna lil aw lil anbiya'i xaatiman fa kadhalika lil awliya'i xaatima nee na ni nga xamee ne yonent yi am na ku leen mottali kadhalika wali yi am na ku leen mottali xaatimul awliya nag kooku nag la chek lañ lañ lañ wax ci moom ci ay daraja ci ay martaba kenn xamul nu toll nasalullah alaafiya kon loolu mbokk jullit yi ay mbir la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi sax bi wa sallam moo xibaare woon ak amam ci na dana am kenn ku nekk jàppale li nga nekk mooy dëgg gis nga tariqa yi nekk fii ah kenn ku nekk ci samaam ngay woote kenn ku nekk ci saw yoon ci ngay woote daal koy rëyal nag xumbal ko def ko muy ay mbir yu karaw waaw di ca woote nag ba noppi di eh, xupp nit ñi di leen torturer toog ci seen kaw naan wallahi ku deful nangam da nga alko diw sangam ku fi bàyyi da nga alko ah léeg-léeg sax nga gis lenn ci kilifa yu mag ci ay sufiyanke di bindi lu mel noona ah, waaw man qaala li shaykhihi lima la yuflih abada yegg nañ foo xam ne nañ sab sëriñ bu waxee nga ne ko lu tax nga wax lii kooku nee ma du ma sa texe ah, doo contour doo def dara moom kay lu ñu wax da nga naan waaw rek kun bayna yaday sheykhika ka maytin bayna yaday ghasilihi waaw loolu la de boo nekkee ci sa kanamu sëriñ melal ne am néew bu nekk ci kanamu koy sang yuqallibuhu kayfa yasha allahu almustaan nu ko neex la koy wëlbatee ñi nga xamee ne waa ji néew bi nu ko neex la koy wëlbatee yow itam sëriñ bi lu ko neex la lay wëlbatee bu la waxoon naanal sàngara boo naanee sàngara loolu xéewal la allahu almustaan wala waxoon demal njaalo soo njaaloo loolu xéewal la wala waxoon rayal nit boo rayee nit xéewal la amul i'tiraad loolu mooy lan ci lislaam am na ñoo xam ne jàpp nañ ci jàpp nañ ñi am na fooy tollu ci martaba ci seen martaba yooyu ñuy wax dañ lay mbaa yàlla mbooleem li la yàlla santoon yëpp yëpp yëpp dañ la koy teggil nasalullah alaafiya waaw dañ la koy teggil de nga xam ne mujj nga nag léegi nag loolu la neex def nga ne at <laughs> قصة بخربة وخربة وخربة Ibnul Arabi wala Tilmisaani benn dongam wala kenn ci kilifa yi yi ñuy wax maanaam am na bi benn xew-xew bu yéeme boo xamee ne dafa bokkoon eh, dafa xewoon ci moom maanaam moom dañ koo laaj ne ko ah yéen su fekkee maanaam lépp yàlla la mooy li ñuy tuddee pas-pasu wahdatul wujud mooy lépp loo xam ne da ngay da koy gis ci àdduna bi loolu ay manifeste yi ne yàlla la amul lenn lu amul lu dul yàlla yàlla rek am wal iyaazu billah wal iyaazu billah wal iyaazu billah wal iyaazu billahi azza wa jal taala allahu amma yaquluuna uluwan kabira lépp looy gis lu mën a doon ci àdduna bi jàppal ne yàlla la du leneen yàlla kese la mën a doon nasalu allah salaamata wal aafiya nasalullah salaamata wal aafiya muy pas boo xam ne ci biir lislaam jii mbokki jullit yi am nañu ko fas ñoo xam ne nee nañ ay nee lislaam nee nañ lislaam woote woo mel ne alxallaaj ku mel ne eh, ibnul arabi wala ibnu arabi boo boo ko teg ibnul arabi lu yéeme yéeme la am na ci kenn ca ñoom kuy wax sax ne wamal kalbu wal xinziiru illaa ilaahuna wa ma allahu illa rahibun fi kanisati nasalu allah salaamata wal aafiya taala allahu amma yaquluuna uluwan kabira nee na xaj ak mbaam xoox suñu yàlla lañ yàlla daal nekkut koo lu dul koo xam ne benn labbe bu nekk ci ab église nasalu allah salaamata wal aafiya loolu mi tekki mooy yooyu ñu la wax yépp yàlla la laa ilaha illa allah nga xam ne nee nañ bis boo waxee ne lii laneen la lu dul yàlla yow yaa ngi bokkaale moo tax ibnul arabi wala ibnu arabi boog laay wax parce que ñaar lañ bu leen bu leen jaawale ibnu arabi ak ibnul arabi ibnul arabi almaliki kooku moom bokkut ca ñoom mooy saaxibu aljaami' li ahkaamil qur'aan ah kooku moom kilifa la am ku ñuy wax moo moo bind al awaasim min al qawaasib am ku ñuy wax ibnu arabi nag nga xam ne amul alif ak laam mooy saaxibu fusuusul xikam kooku ma wax ca biir nee na Firawna moo ëpp tawxiid Muusaa wal iyaazu billaahi Musa maanaam daa tàqale Firawna ak yàlla bu dee Firawna ma nag déedéet daa jàpp ne moom mooy yàlla maa alimtu lakum min ilahin ghayri bu dee Musa nag da leen tàqale jàppewul Firawna muy yàlla te lépp yàlla mu ne ko waaw bu fekkee yéen lii ngeen jàpp kon lan moo tax doom di xaram li nga xamee ne moo di eh, baay ay waajuram eh, rakk itam di di xaraam li nga xamee ne moo di mbokkam maanaam ci jigéen mu ne ko loola yéen ñi nga xam ne ci shari'a ci ngeen nekk ci mbirum mu feeñ yéen wax ne dafa xaram ñu dafa xaram waaye bu dee ci nun déedéet bu dee ci nun déedéet lépp yàlla ginnaaw lépp yàlla amul xaraam ak dagan nga xam ne ñi yor ñi yor pas-pas boobu tey bàyyi mën naa sëyeeg doomam waliyasu billah rakk rakk ju góor mën na mag ju góor mën naa sëyeeg mbag rakkam ju jigéen nasalullah salamata wal afiya pas-pas bu bon la du du sufiyanke yëpp ñoo ko fas nag mais am na ci seen biir ñoo xam ne dañ ko fas kon lii dalay jàngal tàqalikoo bi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam doon xibaare muy lu garaaw nag ci xeet wi kon ab xibaar la boo xam ne tàbbi na te ñëpp teg nañ ci seen bët ku wax ne juyoo juyoo yi yaani l'islam amul juyoo yow sa jëm moom est-ce que dañ lay sikki saaka ba xam ndax yaa ngi xam li réalité bi l'islam wala déet waaw ah, dañ ko war a laaj loolu jar a bàyyi xel mu ne loolu bu amee nag moom mu àllif bi indi nee na boo leen demee ba gis lu ni te gis nañ ko fi leen ku doon tukki tey ñu xibaar la ne boo demee ba ca yoon ba da nga gis nangam ak nangam ak nangam da nga gis guy da nga gis eh, ndànn fay-fay da nga gis ay dex da nga gis ay déeg boo ko gisee jaaral ci yoon wi boo tukki ba dem dak ba jëm Dakar da gis ay nangam ak nangam ay xeer ak ay yëf-yëfaan ak ay dex yu ni waaye boo boo gisee loolu jaaral ci yoonu Thiès wii nii fii fii fii nii ñu ngi jaar autoroute à péage bi jaar jaaral foofu waaw boo demee ba gis lu ni te nga yëg ne waa ji lam la waxoon yaa ngi jàkkaarloog moom nooy def tontu li mooy damay jaar fa ma jaarloo ñun gis nañ dem nañ ba gis ji yi kenn ku nekk ci jëmale sa kanam yéemoo ci yaraa ci jëmale sa kanam sax mais da ngay yéefarloo ñeneen ñi ca des am na ci ñoo xam ne yegg nañ ci ne seen tariqa bi ku ci bokkut kooku yéefar nga wala ku ci dugg ba noppi génnaat ci maanaam ci lislaam ji am na ñoo xam ne sax seeni kaf ma am dañuy kafantoolu lu mel sax dañuy jàpp ne yow da ngaa murtad nasalullah salamatu wal bu garaaw nag yàlla xam ne ne am na ci nit yi tarixa yi ñoo xam ne boo toogee ñoom da waaru ci yàlla dañ naan diw sàngam de daa murtad daa tubbi murtad la def te irtidaad lu garaaw la dafa tubbi mooy génn lislaam ci lan ci lu tax mu génn lislaam mooy bokkatul ci tarixa yi du tarixa sukkandiku ci dara Sénégal tey seen diine ji noonu la mel fi ne lislaam ki tënku ci sunna nekk ab fi nekk ab salafi tënku ci sunna toppul kenn ci tariqa yi daa topp rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak la saxaaba yi nekkoon fii ne carte carte d'identité boobu fii ne ñoom maanaam boo leen ko waxee dañ koy dañ koy jéem a dañ koy jéem a diingat maanaam waaw moo tax sax maanaam léeg-léeg dañ lay laaj loo doon benn am na ñaari xista yoo xorom yu ma dal beneen bi benn bi njëkk bi may dem Mauritanie la bi ci des bu yàggul la ba may ba may ba nekk fële ci senegal Dakar waaja <laughs> yaakaar loog man xool ma rek ne ma yow de ci tarixa sangam nga bokk de wala ko bokk ma ci de mu waaw ci nga bokk kay mu wax wax mu ne ma ci nga bokk munu ci dara munu ma ci dara waaw wala ko ma ci de mu ne ma mu ne ma force ci nga bokk xoolal seen carte maam carte d'identité la yëpp carte d'identité dañoo jàpp ne l'islam moom bala bala ngaa mën a nekk ab julit dëggantaan wala yenn yi foo nga am fooy askano ah xalaas ci l'islam lay askano jeex dañu bi ci des may dem murtadi ji yegg bag bi roso waaye gis xëy na e, gis ci man benn yenn mandarga mu ne yow loo doon ndax loo doon ma nu ko ab jullit laa waaw ma ne ab jullit laa mu ne ma déedéet ko ah man loolu laa ma tontu mu yow mi ab ibaadu ga ko waa baax na man daal ab jullit laa laa a tontu waaw gis nga boo nee ab jullit laa yaa ngi jullit ñaan la loolu taxul ñuy laaj xam nga loolu mooy tumuraankeeg lislaam mooy tumuraankeeg sunna suñu borom tabaaraka wa taala tuddee ñu ay jullit huwa sammaakumul muslimiina min qabl ah sa mbokkum jullit lay loo doon nga ko ab jullit laa mu ne loolu doyut waaw jullitu lan nga boole faaw nga boole ci dara jullitu lan waaw faaw faaw nga bokk foofu ci lislaam laa bokk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam ci laa bokk jaam waaye déedéet ba sax loolu léeg-léeg day gaar day sonal ñi nga xam ne dañuy dund sunna léeg-léeg ci yenn ci béréb yi nga xam ne état moo koy ah, moo koy saytu wala ndawi ataa ñoo fa nekk fi ne passeport dong boo ko lu lijjanti tey bu ñu gisee ci yow mandargam ne yow mi salafi nga sunni nga dañ la somal man mii da mën naa fee joxe misaal ba may passeport metti ci man lool waaw metti ci man trop waaw bi xamee ne yow mii comme niñ koy waxee ibaadu nga mooy koo xam ne tënku ci benn tarixa ci sunna la nekk l'islam nekk l'islam kese lay dund ndaw sa ne ma yow xanaa ibaadu nga yaa ngi nii nangu woo ñëw ci man ma ne ko damay xaar rek waaw ku ma neex ke mën naa caa dem ginnaaw rang gi maa ci topp kay ku ma neex mën naa caa dem mu a ma xanaa ibaadu nga ma ne ko man ab jullit laa waaw ñu nekk ci ci biir eh, barab bi ñëpp di reetaan xam naa loolu tax mu mer mu ne ma yow du ma la jël du ma la déposé ma ne ko waaw ah, baax na waxuma dara ma noppi noonu rek waaye këll këll yañ lay def kii di la woo di la toroxal kee di kee woowaat ñëwaat lu ne nga ci kenn ci ñoom ne bàyyi leen jullitub yàlla bi bàyyi leen jullitub yàlla bi mu ñëw wala loolu la ma doon ragal sax amu ca ma ñoon jigéen ji buñ lay fotal lu nekk dañ la koy def jël sa bopp bi di ko wëndal wëndi rek jigéen góor lu ñu laalante ci ci lu mel noonu war naa mën a ñàkk lu waayu day war yoo xam ne dañ ko cay def julli jigéen sax léeg-léeg buy buy wut yenn kayit di góor moo koy jël ti loxo bi ah, fu nekk mu laala laalale ko fa xuma demisil la ñuy wax xuma am na ci yu ñuy wutee police yoo xam ne jigéen ak koo mën a doon boo ñëw dañ lay laal ci koo xamee ne mën nga ko bañ a laal bu la neexee muy ay charte yoo xam ne wax dëgg yàlla warees na ko faa mën a jëlee la chèque doy eh, mujj man mujj ma laal man mujj laal man moo tax yooyu nit ki dafay da cee war a sonn da cee war a sonn pas-pasam ak diineem mooy li gën a gànjaru ci lu man di doon na ko fonk fu mu mën a nekk kon yii ay yëf la yoo xam ne. yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo ko xibaaroon nga xam ne daa dem ba tumuranke tey nga xam ne yeneen biddaa la ñuy jël def ko muy sunna sunna ñu def ko muy biddaa léegi ku ne ma man ci sunna rek laa nekk ab salafi la topp damay topp mag ñu baax ña rek ñu tàmbali waaw booy wax loolu rek ñu tàmbali ah di la diaboliser di wax ne kii terroriste la ah intégriste la islamiste la jihadiste la salafiste la te man wax dëgg yàlla man loolu man man man jaaxal na ma daal la chak loo xam ne moo ci nekkoon cosaanu lislaam mag ñi njëkk a taawu lislaam ñoo nga mujj ne di ci askanoo sa bopp nekk ab salafi kooku wax dëgg yàlla ayib nekk ci moom moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya nee na loolu dañ caa dëppoo xam ne dañ caa dëppoo maanaam dafa war ci jullit bi mu topp mag ñu baax ña topp leen Ibn Qudaama day wax ci Zambu Ta'wil euh, wala ji déré bo tahrimu nazari fi ilmi al-kalaam di wax ne faqad sabata faqad sabata wujubu ittibaa'i as-salaf as-saalih bil kitaabi wa sunnati wal ijmaa nee ma topp as-salaf as-saalih daf ko dafa sax ak waram dafa nekk lu sax ci alxuraan ak sunna ak li mag ñu baax ñi ak ak li mag baax ñi dëppoo boo askanoo wër ci ñoom ñoo ñi nga xamee ñoom la yàlla tànn ñu nekk ay waliyoom mu tànn leen pour ñu jiitu ci xeet wi gën ci lépp ci wàllu pas-pas ak seen lépp waa boo leen topp koy topp. ah man loolu war na ma mën a jaaxal jaaxal daal war naa mën a jaaxal ñëpp itam kon loolu ay mbir la yoo xam ne tekkiwul dara te it du dara itam nag te it wax dëgg yàlla la chaque ci euh, lu dee si mën a dindi la waaye nag danay jàngal tumuranke gi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam doon xibaare bada al islaamu ghariban wa sa ya'udu ghariban kama bada fa tuuba lil ghuraba fa tuuba lil ghuraba l'islam ci ak tumuranke la tàmbale ci lay mujj ña nga xam ne ñooy ñay texe mooy ñay tumuranke ànd ak lislaam Yonent ci riwaayaat yi bañ ko laajee ñan ñooy ñi tumuranke dafa wax ne an-nuzzaa'u min al-qabaa'il allahu akbar mooy ñi nga xam ne dañ leen di dañ leen di noccee ci ci giir yi ci askan yi da gis askan wu lëmb kenn rek moo fay dund sunna moo fay topp as-salafu saalih ñu néew a néew a néew mooy benn benn la ñuy doon nga xam ne fu ñu daje duñ bokk ay askan kii da nga naan fu mu bokk ñu ne kii ci askan wi kii ci askan wi de nga xam ne ñoom ñëpp bokk nañ am na lu leen boole te muy sunna seen askan yi ñu néew la ñu wuute lañ ñu néew askan yi ñu néew ñoo ciy gën ci ay biddaaki ay caaxaana ki ay neen ci la ñuy jaamoo yàlla azza wa jalla lii yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam moo ko wax wax ne ñu néew lañ unaasun wala hum qalil fi unaasin kasir ci yenn ci riwaayaat yi ñu néew la nekk ci ñoo xamee ne ñu baree bari lañ diabolisation beeg diaboliser bi ñu leen di diaboliser torturer gi ñu leen torturer tiital gi ñuy tiital nit ñi di leen ragaloo lu nekk ñu wax ko nga xam ne léeg-léeg seeni tuur sax dañ koy wane ci anam goo xam ne la chaque ci ne bu ko nit ki déggee day tiit hmm? ba ci sax ñenn ñi ñi askanoo ci sunna léeg-léeg ngir dag ngir ragal ngir ragal ñoom itam léeg baat bi sax dañ koy faral di daw loolu da jàngal ci ne yëf lu garaaw a garaaw la yëf yi du loo xam ne lu woyof la nasalullah al aafiya kon mbokki jullit yi yow tasawural càmbartalal imaginel tàqalikoo bi ni mel nii ba nga xamee ni ñey dund sunna tey ñoom la ñuy ayibal nee nañ lañ nekk ay caaxaan ay caaxaan kan lañ bal sax ñooña ku baax doo leen ku baax doo askanoo ci ñoom nasalullah al aafiya nasalullah alsalaamata wal aafiya moo tax benn waay doon wax ne in kaana taabi'u ahmadin mutawahhiban fa ana al muqirru bi annani wahaabi bu fekkee ko topp alayhi salaatu wasalaam mooy mooy ki alwahab mi bokk ci alwahabiya kon man alwahabi la ci wahabi si ci laa bokk waaye in kaana taabiu ahmadin mutafat mutasalli in kaana taabiu ahmadin mutasallifan fa ana almuqirru bi annani mutasallifu wala bi annani salafiyu mu jeex in kaana taabiu ahmadin mutasallifan fa ana fa ana almuqirru bi annani salafiyu su fekkee koo xam ne day topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam toppi saxaaba yi topp taabi'iin ak atbaa'i taabi'iin ci seeni pas-pas seeni wax ak seeni doxalin kooku moo di yaani kooku mooy salafiste comme ni ñu koy waxee man mii ab salafi laa te it ca laay faatu insha allah man mii di wax ak yéen ab salafi te it ca loolu faatu yàlla na ma ci yàlla faat faat ci képp koo xam ne ne eh, nitu dëgg nga te dëgg tax laa jug ndax ku faatuwul ci loolu moom bu soobee yàlla nga xam ne da nga xam ne loolu la la. topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp mag ñu baax ña lii kay mooy mbir mi baatu as-salafi yaagoo gi ci dolli ko loolu la muy tekki mooy dafa am fooy askanoo mooy kuy askanoo ca mag ñu baax ña baa bi baa gi loolu dong la amma jël baatu terme arabe bi ba noppi daal di koy parler ci parler français lu mel ne far salafiste loolu moom dañ cee war a xoolaat ba xam jub naam jubut xam naa jàng français danañ ma ci danañ ma ci danañ ma ci dimbale maanaam ist mën na sa ko utiliser ci terme boo xam ne xëy na ca cosaan la arabe maanaam français la waaye jël terme boo xam ne terme arabe la daal koy soppi mel ni boo ko déggee day mel ni ñii nii li ñuy wax terme français la xam na ist moom xëy na maintenant mu nekk lu ñuy askanale wala mu doon loo xam ne xëy na am na lu muy tekki waaye jël baatu arabe bi ba noppi parler ko noonu composer ko noonu loolu la chaque ci nekk ñëpp xam nañ ne ci américain yi la bàyyikoo ci accidentaire yi la bàyyikoo ñoom ñoo koy wax pour bëgg a tiital nit ñi parce que xam nañ ne l'islam ñaari catégorie la. as-salafiyya was-sufiyya bu dee suufiyanke yi xalaas maa fi ne mushkila ñoom fuñ fu leen neex mën nañ faa tabax seen i jàkk fu leen neex mën nañ faa nekk ci biir dara parce que ñoom amul lenn lu ñuy lu ñuy lu ñuy wane maanaam ñoom dëgg-dëgg dëgg gi tax l'islam wàcc seen yoon nekku ci maanaam duñ jàngal li ñu tawxiid ak e, sunna ci anam gi nga xam ne mooy li war dëggantaan am na ñoo xam ne sax dañuy jàpp de julli ñi duñ bokkaale ak lu ñu mën a def bokkaale wuñ waaye ñi nga xam ne dañuy woote ji sunna su leer si lislaam bu leer bi ànd ak tawxiid ànd ak sunna ànd ak li nga xamee ne moo di tasaare ko ñu xam lislaam mooy lan te mooy bi ñu tuddee salafiste loolu moom bëgguñu ko moo tax lenn lu nekk dafa am luñ ñu koy lënkaleel jihadiste salafiste euh, yaani islamiste yi loolu mooy lan suñ bi ñenn ñi sax dinañ ci topp bu ñoom itam bu ñuy wax naan salafiste yi bu loolu salafiya ngay wax baat bi baatu baatu baatu arabe la du baatu français bul wax salafiste sax bu leen ca topp ñeel salafiya mu leer wala bu fekkee da ngay wax ist nga indi li muy tekki ci français kon xam nga ku jiitu moom as salaf mooy ku lu jiitu léegi indi lu jiitu jiitu jiitu googi li muy tekki ci français indi ko bu ko defee nga boole ko ist waaye de ñee di wax salafiste te baat bi nekk arabe ñu koy lënkaleel benn termo mooy ist boo xamee la chaque ñu ñaar bokkuñu ñëw nga ñëw di leen ci topp ba ñëpp di jéem a défendre ba bopp déedéet da ngay tekki da ngay wax baat bi doon loolu lu jara jara bàyyi xel la mbokku jullit yi xam naa eh, waxtu wi eh, yaani dam nañu eh, kon interdiction bi interdiction bu jara bàyyi xel la boo xam ne muallif bi xóotal na ci wala da caa tënk waaye lu xóot la loo xam ne buñ ko tasaare woon dana nekk lu yaatoo yaatu yàlla ñu yàlla musal ci dëng yàlla ñu yàlla musal ci wan ginnaaw sunna yàlla ñu yàlla musal ci wan ginnaaw tawxiid te tënkuñu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tënkuñu ci li nga xamee ne moo di eh, tawxiid te dégginu mag ñu baax ña ittibaa'u ittibaa'ul kitaab wa sunna bi fahmi salafi saalih al umma da ngay topp alquran sunna ci dégginu salafu saalih ci seen déggin ci ngay topp alquran sunna bis boo ko wanee ginnaaw da ngay réer ak ko mën a doon nag kon bu subaak jaamu ñu continuer wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله